am na nag ñeneen yoo xamante ne nii leneen la ñuy def ginoon nañu wàcc loolu ah, waaye boroom xam-xam yi mooy daanaka xaw nañoo dëppoo këne li yonent na saab saab wax ne te bu ko jàng lu gën néew ñetti fan lool tekkiwul këne ku ko jàng lool ku ko def nag def nga lu xaraam déedéet waaw mooy du loo xam ne dañ naan nag ku ko def daal dinay xaram lu tax ma ne xaw nañoo dëppoo ndax dafa am ci zahiriyé yi ñoo xamante ne nii ñoom dañu ne dafa xaram nit di jàng alquran lu gën a néew ñetti fan lool am na ci ñoom ci zahiriyé yi mbokk imam ibn Hazmi imam Daawud al-Zahiri mbokkam yi rahmatullah alayhi imam Daawud mooy sëriñu zahiri yi moom taalibe imam Ishaq ibn Rahowi mbokk imam da Ahmad boobu taalibe la woon te Ishaq ibn Rahowi sëriñ ñoom imamul Bukhari yi la imam Daawud az-Zahiri yi ci salaf yi la bokk moom imamul Bukhari yi imam Ishaq seen sëriñ la <laughs> moo tax buñ foog ne Ishaq fii Daawud az-Zahiri c'est n'importe qui ya na ay nitu yàlla ak kaabirul ulama yoo xam ne ci ngiiram la nekk ah ash-shaykhul akbar ci ngiiram la bokk wa ah. al imam ibn arabi moom zahiri la mazhab fiqh imam ibn hazm az-zahiri moom imam après imam daawud ñu bari sax xam que imam mi nga xam ne mooy sëriñu ngir boobu quoi <laughs> voilà lo dafa am nag ci ñoom ñoo xam ne dañu ne jàng alxuraan lu gën a lool ah, dafa nekk loo xamante ne dañ koo xaraamal waaye loolu nekkul lu gën a dëgër comme al euh, an-Nawawi rahimahullahu taala dafa bind téere bu am solo tudde ko at-Tibyaan fi aadaabi hamalati al-Qur'aan at-Tibyaan di leeral Euh, li nga xam ne mooy adab mooy adab mooy lan mooy tegginu ñi nga xam ne ñoo yenu alquran mooy ñi mokkal alquran ci foofu dafa traité masala fi l kalami an xatmi alquran fi muddatin jeex ci biir boo xam ne bu ñu xam la bu précis la bu ñu xam waaw ginnaaw bi mu waxee loo li mu njëkk a wax mu ne salaf yi de radiyallahu anhum dañoo amoon ay aada yu wuute ci ñaata la ñuy tëj alquran la ñuy jàng alquran ba mu jeex mu ne ki nga xam ne mooy Ibn Abi Dawud soloo na ci lenn ci salaf yi rahmatullah alayhim que ñoom dañ doon tëj fii kulli shahrayn xatmatan waahida ñoo xam ne ñoom ñaari weer lañ doon jël bu njëri alquran bi dañ koy xaaj ci ñaari weer. nga xam ne benn kese lañ ciy def mu ne ñenn ñi ci weer wu nekk comme yonent bi saa saa waxoon Seydina Abdallah ibn Amr ne ko def ko ci weer wu nekk waaw am ñeneen ñoo xam ne ñoom dañ ne ashr ñooñu tamit fañ ko teg mooy xadiisu Mawlaana ibn Amr boobu waaw rahmatullahi alayhi naan mën naa lu mu ne ko jàng ko ci fukk ñeneen ñi ci huit guddi lañ koy jàng waaw rahmatullahi alayhim am na xadis bu ci ñëw bu jaat Seydina Ubay ibn Ka'b comme ni ko al imaam al-Bayhaqi solee na ko solowee na ko noonu rahmatullah alayhim que ne Ubay ibn Ka'b moom de kaana yaxtimu fi kulli samaan ci juróom-ñaari juróom-ñetti fan yu nekk ci la doon euh, tëj alxuraan ndax hadis boo xam ne moom moom ci moom lañ ko jële mu soloo ko mu ne jaar ci Abu Qilaaba biñ la doon wax ah mu ne Seydina Ubay an Abil Muhallab mu ne an Ubay ibn Ka'b iqra'u al-Qur'ana fi kulli samaan mu ne Yonent bi saa saam da ne ah Ubay loo xam ne bon du wax yi boppam mooy da koo yëkkati kenn jàngaleen al-Qur'an ci juróom ñetti fan yu nekk loolu moo na am ñoo xam noonu lañu doon def. am ñoo xam ne ñu ëpp nag moom lañ la doon wax sànq muy saxaaba yi mu ne ñu ëpp wa anil aktharina fi kulli sab'i layal ñu ëpp nag ci saxaaba yi ak salaf yi radiyallahu seen ginnaaw ci juróom-ñaari fan lañ ko doon def waaw mu am ci ñenn ñi am nag ñenn ñoo xam ne ci ñoom fi kulli sit ci six jours yu nekk juróom benn fan yu nekk am ci ñeneen ci juróom yu nekk am ñoo xam ne ci ñeenti fan yu nekk mu ne wa an kasiirina fi kulli salaas ñu bari ci ñoom ci li nga xamante ne nii mooy ñetti fan te loolu la yonent bi saa saa waxoon Seydina Abdullah ibn Amr ne ko eh, ci yenn riwaay yi yemal ci lool te bu ko dépassé am na léegi nag mu boo dépassé ñetti fan li nga xam boroom xam-xam yi daanaka du xaw a dëppoo à part wax boobu ñu nga wax ci zaahiri yi lenn ci zaahiri yi kenn dafa xaraam ku wàcc ñetti fan loolu jële nañ ko ci ñeen moo tax mu ne wa an ba'dihim fii kulli laylatayn am na ñoo xam ne ñoom ci ñaari guddi yu nekk ñu tëjoonu kaamil mu ne nag wa an kathirin fii kulli yawmin wa layla xatma am na tamit ci ñeneen ñu bari ci salaf yi ba léegi salafu salih muy way dawloy magul islam yi ñoom ñu nga mooy lee trois générations bu yeneen trois sa sam saxaaba yi seeni taalibe seeni taalibe am na ñoo xam ne ci ñoom ci bés bu nekk ak guddi gu nekk mooy jourub lëmb ñoom benn kaamil mu ne am na ci ñoom ñoo xam ne dañ doon xatmu fii kulli yawmin wa layla xatmatayn mooy bëccëg gi ñu de ñu jàng benn kaamil guddi gi ñu jàng beneen mu ne am na ci ñoom ñoo xam ne moom ñett lañ doon def ci jour bi yëpp guddi gi ak bëccëg gi mu ne ñenn ñi nag def nañ huit kaamil quatre ci journée bi quatre ci ci guddi gi quatre ci guddi gi léegi nag bu mu waxee lool muy indi moom al imaam an-Nawawi rahimahullah insha allahu ku nekk ana kan lañ soloo kan moo kan lañ jële wax yi ci moom kan lañu jële wax yii nii ci moom ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim mu ne moom al fi laylatin wa moom war na ne loolu du lu xaraam yonent ma ne saa saam waxul ne képp ku ko def def nga lu xaraam déedéet waxu yonent ma ne saa saam du loolu de la ñii muy tudd ñoo la gën a xam waxu yonent ma ne saa salaam wallahi la gën a xam waxu yonent bi alayhi salaatu bu doon lu xaraam la ñoom doonuñ ko woon def Allah te ñooñu ki ci njëkk mu ne fa min alladina kaanu yaxtimuuna xatmatan fii laylatin wa yawm ñi nga xam ne ñoo doon tëj ci benn guddi ak benn guddi benn bëccëg ak benn guddi mooy un jour jour bu nekk benn kaamil mu ne Usmaan ibn Affaan wa Tamiim ad-Daari waaw ah, Seydina Usmaan men ibn Affaan xalifatu rasuulillah ñetteelu xalifa yonente bi alayhi salaatu wa salaam alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan moom Seydina Usmaan moom moom ak Seydina Tamiim ad-Daari eh, eh, boroom xam-xam bu rëy boobale saxaaba bu mag boobale keroog doon nañ ko bi ñuy wax indi nañ ko gis nañ ko ay xadiisam waaye mooy saxaaba bi doon wax ci euh, bi gisoon dajjaal waaw mooy benn saxaaba boo xam ne mas naa teg bëtam ki nga xam ne mooy masiix ad-dajjaal nañ la taxoon nañ ci bi képp ku naan dajjaal romb na saay ba dem <laughs> euh, léegi nga war a tekkee loolu ngir wéyal sa caaxaan que ne parce que yow judd nga foo xam ne milieu boo xam ne loolu la ñuy wax nga bëgg saxal caaxaan yooyu naan mooy télévision wala yu wax yooyu mooy vraiment ittaqillah bu ragalal yàlla quand même xanaa doo ñëw ne euh, tamit ne ko télé bi gisoo tamit télé la gis nit ko gis wax ni mel nga ne ko yow télé la ni nit la nga ne ko télé la yaa ko gën a xam li mu wax sahabatu rasulillah wax ko rek may sa sa dox naa la bu dul woon li mu wax noonu la yonent bi saa saam ci boppam la borom bi xamal ne kii li mu wax demewul noonu yonent bi saa saam taxaw ci minbar bi di ko nettali waat kon vraiment falnattaqillaha rabbana dañu ragal yàlla way ah da bàyyi suñu caaxaan yi ñu newee parce que ñun daal juddoo nañ ci milieu sàngam lii lañ doon wax déedéet kan la lii di nag warul la demee noonu léegi kon imaamu kon Tamim ad-Dari ak Seydina Usman ak Seydina Tamim radiyallahu anhuma ñoom lii lañ doon def mu ne am na wa minhum man kaana yaxtimu salaasan mu ne euh, ci bopp euh, ñu ngi woon ci euh, Sa'id ibn Jubayr tamit ci la mooy ñi nga xam ne benn jour guddeeg bëccëg benn kaabe Seydina Usmaan Seydina Tamim ad-Dari Sa'id ibn Jubayr Mujaahid ash-Shaafi'i ak ñeneen radiyallahu anhum ñii ñëpp soloo nañ ci ñoom lii wér na ci ñoom mu ne wa min alladhiina kaanu yaxtimuuna salaasa xatamaat ñi nga xam ne ñetti kaamil lañ doon def ah ci bés mu ne Sulaym ibn Itr radiyallahu anhu mu ne qaadi Misra fi xilaafati Muawiya radiyallahu anhu ko juge la woon bu se euh, juge bi nga xam ne moo ne woon Égypte ci jamonoy Seydina Muawiya radiyallahu wa ardaah mu ne waqaasu ahli Misr te moo doon jàngalekatu waa ahlu Misr doon leen nettali yoo xam nag yu dëgër la voilà ba <laughs> <laughs> waa Misra mu ne ndax lool imaam Abu Bakr ibn Abi Daawud soloona këne da doon euh, xatmu fii layla fii layla salaasa xatamaat guddi gu nekk ñetti xatma la doon def te Abu Ubayd daal dina koy indi ci fadaa'ilul Qur'aan mu ne kon mu ngi noonu mu ne bokk na ci ñi nga xamante ni mooy dañ doon jàng yi ci yim waxoon mu ne sami'tu mu ne Cheikh Salih mooy imaam Abu Abdurrahman as-Sulami boroom am xamu alquran boobu la radiyallahu anhu nee na dégg naa Aba Usman al-Maghribi radiyallahu anhu yaqulu mu naan kaana ibnu kaatibi radiyallahu anhu mu ne ibnul kaatib de nekkoon na koo xam ne yaxtimu bin nahaar arba'a xatamaat moom ci bëccëg gi quatre xatmu la doon def wa bil layli ci guddi arba'a xatamaat quatre xatmu waaw quatre kaamil ci bëccëg gi quatre kaamil mu ne lii nag wa hada aktharu ma balagana fil yawmi wal layla lii mooy ëpp lu ñu dee lu ñu jotee ci ñoo xam ne doon nañ jàngal quran nii waaw léegi nag après mu indi ñeneen ñi nga xamante ne nii ñoom dañ doon def leneen mu ne eh, Ahmad ibn eh, Ahmad eh, Cheikh al Jalil Ahmad ad-Dawraqi rahimahullah soloona jële ci Mansur ibn Zazan bokkoon ci ubbaadu taabi'in ci jaamukatu yàlla yu maju taabi'in yi taalibi saxaaba yi radiyallahu anhum kene moom da doon xatma alquran diggante tisbaar ak tàkkusaan benn diggante maghrib ak isha beneen voilà kon mu ngi noonu wa yaxtimu fi ma bayna al maghrib wal isha fi ramadaan xatmatayn wa shay'an bu dee ramadaan nag moom ñaar diggante euh, timis ak gée ñaari yu xat mu lay def ñaari alquran ak lu ci teg ak leen na waaw mu ne ñoom nag kaay ma leeral la jamono yooyu yuaxiruna al-isha fi ramadan ila an yamdiya dañ guddi euh, ko boo xaajee guddi gi ñeenti xaaj hmm, ar rubu' voilà un quart mu ne jële ci imam ibn abi dawud ba léegi ci sanad boo xam ne bu wér la kane sayyidna mujahid ibn jabr taalibe ñoom ibnu Umar ak ñooñu rahmatullahi radiyallahu anhum da doon euh, xatmu alquran ci ci ramadan diggante maghrib ak isha waaw diggante timis ak gée mu ne dajale nañ ci Mansuur mu ne kaana Aliyyun al-Azdiyu yaxtimu fiimaa bayna al-maghrib wal isha kulla laylatin min ramadan mu ne ah boroom xam-xam boobu la nitu yàlla boobu Ali al Azdi rahimahullah da doon tëj alquran diggante timis ak gée ci guddi gu nekk ci eh, eh, Ramadan voilà kon lii nii yëpp am na sax ñoo xam ne jëlee nañ ci ñoom mu ne wa amma alladhina xatamu alquran fi rak'a fala yuhsawna li kasratihim kanta ñi nga xam ne ñoom ñoo tëj jàng alquran bi yëpp ci benn rakka. ñooñu moom dañoo bari ba mënuñ leen a takk ndax li ñu bari mu ne fa minal mutaqaddimin ñi nga xam ne ñoo jiitu ci salaf yi Usman ibn Affan wa Tamim ad-Dari jëlee nañ nii Seydina Usman ibn Affan ak Tamim ad-Dari ak Sa'id ibn Jubayr fi rak'atin fi rak'atin fil Kaaba def na ko ah benn ca Kaaba ga benn Seydina Usman radiyallahu anhu jàng alxuraan bi ci benn rakka naafila guddi la woon waaw mu ne kantaa ñi nga xam ne ñoom ñoo tëj fil usbu' marra benn yoon fa kasiiruna ñoom ñoo ëpp nag te ñooñu jëlee nañ ko ci Seydina Usmaan mii wa Abdullah ibn Mas'ud ak Seydina Zayd ibn Thabit Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu ak mbooloo bu bari min at-taabi'iin ka Abdurrahmaan ibn Yaziid wa Alqama wa Ibrahim rahimahumullah waaw moo nag lii nag la Imaam an-Nawawi rahimahullah après mu ne wal ixtiyaar anna daalika yaxtalifu bi ixtilaafi al ashxaas waaw kon léegi ci la doon wax li ñu waxoon sànq te mu indi woon lu mel noonu ci sharxu bi muy indi euh, euh, al-Minhaj sharh Sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj bi mu andee loolu après mu ne waqad kariha jamaa'atun min al-mutaqaddimin al-khatma fi yawmin wa layla wa yadullu alayhi hadith as-sahih an Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yafqahu man qara'a al-Qur'ana min aqall min thalath rawahu Abu Dawud wat-Tirmidhi wan-Nasa'i wa ghayruhum qala at-Tirmidhi hadithun hasanun sahih wallahu a'lam mu ne am na nag bi mu la indilee wax yii yëpp nag mu ne la kaay nag ma wax la benn mbir man imaam an-Nawawi ci at-Tibyaan ba léegi ah fi aadaabi hamalati al-Qur'aan mu ne waaye nag moo tax imaamu Ahmad imaamu Ahmad vraiment masha Allah non imaamu Ahmad wallahi masha Allah rahimahullah mu ne waqad kariha te sib na nag jamaatun mbooloo min al-mutaqaddimiin ci ñu jiitu ñi ci boroom xam-xam yeeg saxaaba yi radiyallahu anhum al-xatma di tëj alxuraan fii yawmin wa la ci guddi ak bëccëg ci bés ñoom fan lañ tegte lool mooy dañ koo sit ñoom dañ ne dañ koo sit mais waxuñ ne mukk dafa xaraam comme li lenn ci zaahir yi wax te loolu li koy wane mooy xadiisu Seydina Abdallah ibn Amr waxoon nañ la ko tuddaloon na ko tuddaloon nañ la ko bi ñuy commencé ne imaam Abu Dawud at-Tirmidhi yokk na ci an-Nasa'i rahimahullah ak ñeneen solo nañ ko yeneen ci laay saabsaab ne du dégg alxuraan dégg dégg dégg ki nga xam ne day jàng alxuraan ci lu gën a néew ñetti léegi bi la waxee lii lépp mu ne imaamu Tirmidhi soloon na ko ginnaaw mu ne lii la boo xam ne xasanun bu wér la saxiixun euh, bu baax saxiixun bu wér la mu ngi tamit ci al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal wa sunanul kubra rahmatullahi al jamii imaam Ibn Hibbaan soloon na ko mu ne wallaahu a'lam imaamu Nawawi fii la ko yemale léegi dugg ci leneen léegi ta euh, euh, conclusion ah man nga am fay <laughs> waaw ma ne la waaw insha allahu taala li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne amaana parce que ku nekk ak ay mbiram loolu dëgg la waaw mais na alxuraan suñu boroom na ne fa idaa qara'naahu fattabi' qur'aana bu ñu ko jàngee na nga topp na nga topp qur'aana njàngin ma mooy déglul rek deel dajale waaw bu ñu ko jàngee yow deel dajale après nag ngay ngay ngay ngay tibb affaire yi par benn benn waaw mooy yonent bi alei salaatu salaam dañuy irshad di ñu orienté ci li nga xamante ne nii en général nit bu ko jàngee alquran ah bu moywul moom du ko dégg waaw bu ko jàngee lu gën a néew du ko dégg léegi ci loolu lañuy orienté te loolu moom la doon digal saxaaba yu bari te loolu lañ defoon seen wird seen li nga xam ne noonu lañ doon jànge seen alquranu rabbil alamin di def saa su ne ñu jàng li nga xamante ne nii mooy xaaj ko ci juróom-ñaar loolu insha allah mooy li gën ndax saxaaba yu bari loolu lañ doon def te yonent mi sallallahu alayhi wasallam comme niñ koy Seydina Ubay ak yooyu ñoom Seydina Usman radiyallahu mais loo man di kii mooy ñett bu ko weesu waaw ñett ginnaaw set yi ñett waaw ndax alxuraan bi mooy bul jàng di jéema naan man baat yi lii laa ci xam yooyu am na koy toll loolu am na kuy jànge noonu ku nekk ay daraja yi ci toll waaw moo tax xakkaa julli julli ji gën nekkul julli ji nga xam dañ naan oo oh damay jàng arab ak ngir xam waxtaan bi bu ko defee sax bu may julli li may wax ma ciy bàyyi xel loolu baax na waaye li gën loolu mooy lan mooy nga teewlu fa ida qara'naahu fattami' qur'aana allah akbar ah alqur'aan bi ngay tari bul nekk qul qul huwa allah qul mooy wax na allahu borom ahad lool di di bàyyi borom tafsir bee nee na yow jàngal jàpp ne wallahu xalaqakum wa ma taf'alun borom moo leen bind li ngeen di def te ne kenn nekkul di jàng alquran dëgg-dëgg ku dul borom bi borom bi nag moo jaaree la alquran jot ci man muy génn ci man ma mel ni bi may jàng noonu maa ngi koy teewluwaale di bàyyi waala xel comme si borom bi ni mu koy defe ci man muy génn ci man te man mu koy defe ci man ci lay soppiwaale ay waame leer ci man. ma nekk koo xam ne damay topp rek njàng mi waaw kantaa lii lay wax li déet borom bi nee na summa inna alayna bayaana ginnaaw bi maa la koy leeralal jaam sama la ko nee rek may sa sam la ko wax afqahu wa afsahu man nafaqa bid-du'ad ki nga xam ne moo gën a éloquent moo gën a dégg mooy référence langue arabe waaw nga xam day wax ay baat saxaaba yi xamuñu loolu da yeneen sallallahu alayhi wasallam mooy lan ñoom ahlul balagha wal lugha wax yu bari duñ ko xam wala yoo xam ne moom ci moom moo ko jëkk wax non ndax mooy référence bi bu bi di wax loolu fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana borom bi mooy loolu njàngam moomu borom day jàng di ko jaaral di feeñal njàngam ci yow. yow sa làmmiñ di ko tudd bu nekk naan damay fexe di xam lii yëg lii yëg lii déet concentré wul ne waxu borom bi la ak toute la majesté bi mu laaj ak bépp teewlu ak toroxlu bi mu laaj na nga pare sa xol ngir loolu di ko wax jooju xam ne amul wax ju niroog moom te waxu borom bi la amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem du daa tàmbalee après arrêté déedéet yow wuññil ne la ci jamono jii ngay julli ay mbir kanta maanaa yi ci nekk ci yooyu nee na summa inna alayna bayaana bu nekk sa mbir loolu mbiru yàlla la yow li la laaj mooy alxudu' alxushu' li rabbika azza wa jalla bi nga xam ne moom nga moo nekk sa kanam comme li yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na xam ne kiy julli na xam ne yunaaji rabbah day déeyanteel ak boroomam te boroomam moo nekk ci kanam moo tax mu ne bu bëggee xaaste ne ko bu mu xaaste ne ko ci kanamam waaw bu mu tifli ci kanamam loolu la loolu nag yeneen ci may sax salaam nee nañu ku jàng alxuraan lu mujj ñett mooy loolu moom ñooñu bari lu gën a néew ñett lu gën a néew du ko dégg loolu mooy ñu bari waaw parce que kenn manu la ne Seydina Usmaan radiyallahu anhu bu jàngee alxuraan bi lu gën néew loolu moom déggu ko walla iyaazu billaah loolu mooy ci ñu bari waaw mooy ñu ëpp loolu la waaye li nga xam ne insha allah mooy li gën mooy juróom-ñaar yi boo jógee ci juróom-ñaar yi nga dem ci ñett yi mooy bu ko dépassé yi mu wax noonu waaw juróom-ñaar yi tegu ci ñett yi waaw waaw léegi nag ci def loolu nga xam ne loolu mooy nekk wirde nga xam ne dina mën a def leneen parce dina am yeneen façon jaamu yàlla yu muy def xaq yi mu amal nit ñi dina ko taxaw te du ci fel dara ah insha allahu taala wallahu taala alam kon nag insha allah ñu yem nii kon ci xadiis bi Euh, bii di ñëw ñu dugg kon ci ñaari xadiis a ci des insha allahu taala comme niñ la ko waxoon euh, kon ñu yem noonu bañadaay wi ñu ñëw foog naa ne jeexal nañ yëpp yoo xam ne digg woon nañ ko comme masala bu dee am ñu fàttaliku ah ñu def nañ doon def rek insha allahu taala muy ñëwaat ci <laughs> ah allahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala